waaw kon nag mu ngi noonu kanta euh, al imam al hafid ibn hajar rahimahullah bi muy saraal yi ci kitaabul iman baabu xawfil mu'min mu ne sibaab bi hmm, euh, mu ne kon sibaab euh, sibaab huwa bi kasri siin ginnaaw bi mu takkee loolu masdar la mooy substantif la mu ne yuqaalu sabba yasubbu sabban wa sidaaba rabda sabba ŋàññ na yasubbu dina ŋàññ sabban ak ŋàññ wa sidaaba ak ŋàññ tamit mu ne wa qaala Ibrahima al-Harbi mu ne al imaam Ibrahima al-Harbi rahimahullah dane ak sibaabu ashaddu min as-sabb moom dane sibaab dang a tara te sabbu noonu kese ŋàññ noonu non sibaab moom moo gën a moo gën a fort voilà wa an yaqula ar-rajul ma fihi wa ma laysa fihi yuridu bi dhalika aybu mu mooy lan day waxal nit ki loo xamante ni li nekk ci moom lu dul noonu loo xam ne boo rafetul ah ak créer ko ay mbir yoo xamante ne nekkul ci moom ndax lan lan mooy objectif am ngir daal di koy ayibal ci loolee mu ne waqaala wax na xayruhu ku dul moom ibrahim alharbi rahmatullah ala aljami mu ne as-sibaab huna mithlu qital ñu ne fii mooy ŋàññ gi sibaab kàddu googu mooy moo xare moo xeex ñooyam fa yaqtari al mufaala mooy defante mooy ci day saaga ki kii saaga ki sibaab <laughs> kon nag mu ngi noonee euh, que léegi nag mu ne al muslim fii rahmatullah alayhi li ma loon sànq naan bu euh, wéetee mu'min day dugg imaam al mu ne kadaa fi mu'zam riwayat wali ahmad an Ghundar an Shu'ba al mu'min sibaabul mu'mini waaw mu ne fa kaannahu rawaahu bil maana mu ne imaam ahmad soloo na ko ci yoonu Ghundar muy Muhammad ibn Ja'far mu jëla ko Shu'ba amirul mu'minin foofu dane sibaabul mu'mini waaw way ngëm yàlla gi nañu imaam al-Hafiz na Hajar mu ne daa mel ni da koo soroowee ci léegi mu ne kanta fusuq al-fisq fi al-lugha al-khuruj mu ne fisq ci làkku arab mooy ak wa fi al-khuruj an ta'atillah wa rasulihi waxoon nañ mooy génn ci topp yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa hiya fi 'urfi ash-shar'i ashaddu mu ne nag bu dee nag sharia mooy ko euh, utiliser moo fisq loolu moo gën a tar mooy yàlla isyan noonu kese na ak mooy qaala allahu taala wa karaha ilaykum al kufra wal fusuqa wal isyan waaw mu tudd yi gën a garaaw la njëkkan bi wa karaha mu daal di leen bañal ilaykum ci yéen al kufra kéefér wal fusuqa génn topp wal isyan akum mooy mu ne fa fi al hadith ta'zimu haqqil muslim imaam al hamd na xajar mu ne leneen lu ñu jàngee ci hadith bi mooy màggal xaqu muslim way ngëm yàlla bi ba képp koo xam ne day koy da koy ŋàññ ci lu mu yelloowul yow loolu ci boppam dalay lay def ak kàccoor waaw mu ne te boo xaareek moom ci loo xam ne amul xaq yow loolu da def lan da ngay nekk kufrun duuna kufru yaa xeetu kiiféer gu ne ci yow mu ne wal xukmu ala man sabbahu bi ghayri haqqin bil fisq mu ne loolu nag mooy ki nga xam ne ka ngay ka amu ci àq moo taxoon Imaam An-Nawawi tudd ko tahriimu sabbil musib bi ghayri haqq parce que léeg-léeg di nga ŋàññi nit parce que moom da cee daa am àq ndax boo ko ŋàññi ŋàññi googu moo war parce que waajooju boo ko ŋàññee noonu dina tax dina ko jàjji dina tax lu bon li mu nekk mu génn ci voilà mais par yi ŋàññi noonu rek ngir ŋàññi yaa bëgg ŋàññi ngir ayibal déedéet voilà mu ne kon euh, euh, euh, mu ngi noonee quoi waaw waaw kay léegi nag mu ne wa qitaaluhu kufrun am na lu baax après mais loolu jarul ñu ci ci salaam ne wa qitaaluhu kufrun in qiila haadaa buñ ne haadaa in tadammana ar-raddu al-murji'a mooy murji'a yi li ñu waxoon euh, lakin yuqawwi zaahirahu zaahirahu yuqawwi madhhab al-khawaarij alladhiina yukaffiruuna bil-ma'aasi mu ne bu dee ne lii tontu bii mooy qitaaluhu kufrun ala wa in tadammana bu dee dugal na ar-radd delloo alal murji'a murji'a yi borom ñii ñu ñëwoon sànq am na moom ba nga gëmee moom la affaire yi baax léegi nag yi ngay def ci njiit yi ngay def yooyu moom moom moom de toute façon yow li ëpp solo am nga ko mooy gëm yàlla te gëm yàlla ñëpp a ko tolloole voilà léegi nag mooy yow xaq deru nit ñi boo ci nekkee loolu lépp c'est pas ay yu mel noonu wal iyaazu billah xalaat yi ñaaw yooyu fii yoneen saa salaam moo tax Abu Waayil tontuwaay ji ne ko bi Murji'a yi door a euh, Zubayr di door a génn euh, ñu wax ko mu ne Abdallah di nee na jëlee na ci Yonent sallallahu alayhi wasallam bi euh, ñàññob julli sibaabul muslim moom fusuq wa qitaalu kufr kon nag mooy kenn du la daganal deru nit ñi yéen Murji'a yi kàccoor yi ngeen doon naan bañ gëmee la baax waaw mooy ma noo xalaat yi nga xam nga xalaati Murji'a yi ba léegi am nañu mel noonu jàpp nañ ne ba ñu gëmee yàlla moom bañ jëndee daal fekk seen bàyyi nekk jullit ñu ne ñu ngi ci julli ji jeex léegi lu bon lu nekk mën nañ koo def waaye li am solo bu leen xool yi ñuy def noonu mais li am solo mooy seen xol voilà te seen xol gëm nañ yàlla jeex na lii nag ñuy def nii du dara wal iyaadu billah léegi mu ne sauf waaye côté boobu buñ delloowee murjiya mais day mel ni day xawaar yi xawaar yi yeneen façon nit lañ xam ne ñoom dañu doon def nit ñi ay yéefér parce que def bàkkaar waaw moo defee yenn bàkkaar yi ñu ne moom muy kii moom loolu day dugg sawara voilà loolu def ko yéefér mu ne loolu parce ah wa qitaaluhu kufru moom loolu du dëgëral noonu mu ne far jawaabu tontu bi anna al mubaalaga fi raddi ala al mubtadi ni non yeneen saa salam fii waxul mooy war imaamu naw euh, al-Haafiz al-Buxaari rahimahullah def baabun kufrun duuna kufr ci saxiix bi buntu boo xam ne ak kéefër goo xam ne xadiis yi dañ koy wax mais wuute nag kéefër gi nga xam ne mooy génne nit ki ci lislaam mooy comme xadiis yu mel nii la mooy ni fii yeneen saa salam nga ne waa kon lu tax mu wax loolu mu ne mooy ci delloo ki nga xam ne moom moo jàpp ne moom faat jullit dara newu ci waaw yeneen saa salaam ngir jàjj nit ñi ci loolu mu ne loolu ak kéefir la waaw mu ne loolu amul dara loo xamante ne nii lu wala mutamassika lil ji fii lil xawaariji fii xawaariji eh, ñoom amul lees ci jàpp luñ ci kalangaatoo ko jàppanu li anna zahirahu ndax eh, li feeñ ci moom ghayru murad mooy du loolu lañ ci soxla du kéefir ab yéefir la boo xam ne fii mu ne bu julleetee baaxul bu deewee ten du ko denc ci almeeru jullit lool non loolu ah voilà kon loolu la waaw lakin lamma kaana al qital ashad min as waaye ba nga xamante ni mooy xareeg nit ba faat ko loolu moo gën a garaaw bi li nga xam ne mooy ŋàññ ah, li annahu mufdin ila izhaq ar-ruh ndax day day day day waral ruuxu nit ki bakkanam dema ah. abbar anhu yeneen saa saa waxe ko bi lafdin ci kaddu goo xam ne ashad min lafdil fisq wa huwa al-kufr ginnaaw bi mu waxee ne ŋàññ ko si baabul muslim moom fusuq la mu indi kantaaraay bi gën a garaaw mu indi kaddu gu ku gën a gu gën a diis nga xam ne mooy ak génn topp kese mooy al te moo jiitoon moo tax wa ko ilaykum kufra moom la jiite ndax moo gën a garaaw après tekki wal fusuq voilà fusuq nag comme que ne moom la njëkk a wax fi après mu dem ci bi gën a rëy voilà mooy boobu ngir jàjj nit ki euh, euh, ci euh, di woyofal daal bakkanu nit ñeeg yooyee waaye walam yurid bëggul mukk jubluwu ci haqiqatal kufri allati hiya al khuruj anil millah mooy dëgg-dëgg kéefër nga xam ne mooy génn ci lislaam nekk leneen dootoo jullit loolu jubluwu ko ci bal atlaq alay kufr mubaalaghatan fi tahdir waaw da ko tuddee euh, joyal ci kàddu kéefër ngir jéggil dayo ci moyta moytandikuloo nit ñi ci jëf joojee nga xam ne baaxul mu'tamidan ala ma taqarrara min al qawaa'id anna mithla dhalika la yukhriju 'an al milla mithla hadith ash misla qawlihi ta'ala inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa ma duna dhalika voilà mu ne te li koy wane mooy li nga xam ne mooy que ne lii lay mën a mooy dañ ciy sukkandikoo li nga xam ne moo sax ci règle l'islam yi que yu mel nii génnewul nit ki mooy rey xeexub jullit faat ko loolu génnewul bu dee waa ji daganalu ko boppam ne lii moom daa dagan wala dara ñu wax ko aaye yeeg mu ne waaye xam naa ko bu dul ko kooku wax taxul ñuy wax ko kooku yéefir la parce que yàlla li mu ne daa xaraam xaraamul yeneen saa salaam li mu ne daa xaraam xaraamul kooku kan lu ko doyee ci jullit kooku yéefir la voilà waaye fii mooy kon dañoo sukkandikoo ci règle général yi islam yi nga xam ne comme hadithu shafaa nga xam ne dañuy dañuy ràmbu hatta yeneen saa salaam wax na ne yéefir kii même dinañ génn képp koo xam ne lu toll ni atum ci sa xol ci ngëm yàlla am nga ko te ñooñu ay bàkkaarkat yu mag la ñoon yoo xam ne biir safara leen di génne yoo xam ne ñi loolu day wane nañ kon safaraay way ngëm yàlla yi day jeex en tout cas ñoom du ñu fa sax voilà ak tamit xadiis bi borom bi ne inna allah borom bi du aaya bi mu ne du jéggale ñu koy bokkaale waaye nag dina jéggale lu gën a suufe euh, ku ko soob ci bokk bokkaale waaw kon nag mu ngi noonee quoi hmm? mu ne aw atlaqa loolu benn tontu la aw wala bo atlaqa alayhi kufra li shubuhihi bihi ndax da ko jo joyal tudde faatu jullit ak kéefër ndax niroo gi mu niroo gi lool na anna qitaalal mu'min min sha'nil kaafir ndax rayu jullit lool ci mbiru ji yéefér yi la yéefér yi ñooy ñi nga xamante ne jullit ñi dañ leen a déranger ci àddina bi mais mooy jullit bu jaar yoon bien sûr mais jullit boo xamante ne nii yow lépp lu yéefér yi bëgg ci ngay nekk bu dégg lépp yi caaxaan xam nga ne yow moom déranger woo leen bal pion la sax boo xam ne yow la ñuy utiliser ngir mën a faagaagal seen mbokk yeneen julit yi moo xam nag ci ay information espionnage boo leen di defal ndax demee fee ñu jàpp ne yow ci ñoom nga bokk lépp ñu xalaat wala lu ñu war a def même bu dee xeex lañ nekk jiifir yooyee yow nga leen di jox ay information yu tax ñu dessiner ñi nga xam ne ñooy njiitu jullit ñi ne waaw war nañoo daje benn réunion nan tam gaaw wax leen ko gaa yi duur fa bombu jamono jooju ñu faat ku ñoo yow yow dañ laa soxla yow moom yow seen copain prisonnier waaw boobu moom taxul ñuy wax waaw mais yéeféer bi nga xamante ne yéeféer yi jullit bi nga xamante ne mooy ki jàpp ci yoneen saasam ne woon kooku moom rey rek lañu bëgg ci moom parce que danan kii moom fekk mu ngi dund ñun suñu projet yi ñu bëgg ci kaw suuf du mën a nekk waaw du mën a nekk léegi nag pour loolu mooy dinañ ko tuumaal nag tur bu nekk ay terroriste lañu ay nangam lañu ay jàngam ak nangam ñii nii baaxuñ il faut les éradiquer façon xalaati nii mooy rek qui veut tuer waaw ku bëgg a faat sab xaj moom lu nekk liñ ko ko tuunaal ba bés boo koy rey gaa yi ah am lay woo leen jox bu ko defee ñu ne boo am na ci droit waaw bu ko defee monde bi yëpp gis caay-caay gi nga xam ne ñooñu la ñuy def di rey ay jullit ci loo xam ne lu leer loo xam ne teguwut seen seen seen ñëpp mel dañ cee d'accord amul mel ni ñëpp d'accord ci waaw bàyyi ñuy rey te bu doon ñeneen la ñu daal di jóg ñoom ñëpp ne lii jaaduwul waaye comme koy julli lañ Euh, qatlu mri'in fi ghabatin jarimatun la tughfar wa qatlu sha'bin aminin mas'alatun fiha nazar <laughs> ngeen dégg Cheikh Mouhamadou Hassan hafizahullah bu Égypte doon wax loolu dëgg <laughs> qatlu mri'in fi ghabatin <laughs> waaw rey jullit moom ci forêt ah non qatlu mri'in fi ghabatin rey ab koo xam ne du jullit rey ab américain wala français wala yahud wala yu noonu fi ghabatin ci forêt boo xam ne bu kenn amul la waaw ca àll Congo ba saa yi waaw wala ca ca ca biir àll ba waaw loolu jarimatum crime la boo xam ne laa too tafar kenn du ko jéggal ko ko def waaw Nations Unies vont condamner le secrétaire général de Nations Unies pays yépp waaw nga dégg seen président yi seen assemblée di daje di ñaawlu def ay minutes de silence yaa ngi nangam ak nangam di ñaawlu waaw faat gi nga xam ne moom lañ faat le citoyen européen wala américain wala occidental nangam ci bërëb nangam ca àll ba waaye wa qatlu euh, wa qatlu sha'bin aminin waaye buñ faatee waa Gaza bon <laughs> waaye ñoo xam ne ci seen euh, jàmm lañ ne woon waaw ñu faat leen wala ñu faat ay jullit ñoo xam ne ay peuple yoo xam defuñ dara bi ghayri maktasabu waaw gars yi di leen faat ak di leen yépp loolu moom masalatun fiha nazar ñi doon condamné déedéet waxuma fi yaa nadar masala boo xam ne lu ñuy seetaat la ñoom ci seen bopp ñoo naan waa ji wax na dëgg di ko joxe ay bomb yu muy gën a toroxale jullit ñoo ñële wal iyaazu billah loolu nag mooy dëggate gi nga xam ne ku jàpp ne léegi la xew mooy yow xamoo <laughs> waaw ku jàpp ne léegi la xew ba léegi dañoo war a arrêté dund gi parce que am na benn injustice buy am mooy dinañu naqari lépp loo xamante ne ku nekk selon la nga ci man fa yàlla ndax laa yukallifu laa nafsan illaa wus'ahaa borom bi tegul benn bakkan lu dul la mu ko togg la mu ko may ci capacité waaw doo gis benn waay boo xamante ne jullit bu nekk France nga ne ko léegi liy xew Gaza yaa ko war a régler nan la koy régler koo xamante ne nii amul amul amul amul kàddu amul dara lan la koy régler mais dina ko metti lépp lu man ci côté mu def ko ci ñaanal leen ak tamit bu amee action loo xam ne dañ naan nañ leen joxe dara ngir dimbal leen may mu joxe mais à part loolu lan nga mu def parce que tamit yi nga xamante ne dañ naan topp ci affaire yooyu wala ak manifestation dañoo war a génn manifestation mais manifestation ñëpp dañ cee d'accord xam nga l'islam dafa am daa am ay mbir yoo xam ne amul yu catégorique waxoon nañ ko fi waxaat ko fi da gis gaa yoo xam ne danaa nekk à la limite ñi nga xam ne ñoom manifestation yi ñuy def pour Gaza ngir ñaawlu lay xew foofu ñoom ku ci bokkul nii buñ jullit bu ci ñëwul participer à la limite ñu ngi lay tuumaal mais a tuumaale mais yow manifestation ci l'islam ci bopp boroom xam-xam yëpp d'accord ne lu jaadu la am na xam ne dañoo jàpp ne manifestation baaxul waaw manifestation ak lu man di demee baaxul mais ñooñu du ñoo xam ne danga nga naan walla ñii dañoo archaïque dañoo nangam non il faut tamit respecter gis nga masala xilaafiya daa yàgg ci l'islam boroom xam-xam yi gis lii ñii gis ne ku nekk respecter keneen ci li mu gis te du ñu du tax ñu jàppe ko noonu wala léeg-léeg sax kenn kii day nekk sa taali bi wala mu nekk sa sëriñ gisi neneen nga gisi neneen mais da leen def da leen def ay noonu ku nekk nga xam ne waaw masala bi parce que du masala boo xam ne masala ngëm yàlla la déedéet furoo yi la car yi la branche yi la loolu wute ci day am nga gëm waa gis na ne loolu jàpp na ne Abdullah dafa xaraam te moom liñ ko jàppe rek danaan yoneen saa sam masu koo def ngeen naan Makka fële ñu ne la waay yow yooyu yëpp daa desee wér ca si càll fan la di wér yoneen saa sallam doon metti mas ngeen a gis Quraysh am ñu metti foofu ñu ñëw di manifester wala boobu mu nekk Medina naan nañ leen manifester nangam yooyu ki nga xam ne ci noonu la gisee ne loolu moom gisul fenn yooyu am moom moom yooyu manu cee am mais mais jàppal ko loolu xam ne moom loolu la loolu la gëm mais par force da ngaa war a gise ni ma gise voilà da ngaa war a gise ni ma gisee ngi ñëw ci manifestation yi voilà non c'est pas comme sa c'est pas comme ça c'est pas que nag yow yaa ngi dem ci manifestation yi di dem si yooyu que yow yaa gën a sensible ki nga xam ne demu ci que yow cause boobu yow yaa ko gën a yenu ko yeneen du dëgg demewul noonu yow yaa ko foog voilà il faut pas ñu fa nekk fi eh, jàpp euh, voilà yow yow ñun jullit ñi li ñu am ci ay tàqaleku daa doy sëkk nga ñëw bëgg cee dollu parce que diw dolli la parce que ñoom ñëwuñ ci manifestation du ma leen fa gis xam nga lu tax ñëwuñ fa mais laaj leen laaj leen mais am na ñoom dañuy jàpp ne yow manifestation yi ngay dem noonu dafa xaram wala mu ngi mel ni voté rek voté ci réewu euh, tubaab yi yooyu wala loo xam ne même ci réewu jullit yoo xamante ne démocratie la ñuy def mais ñi nga xam ne dañoo jàpp ne wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika hul kafirun fasiqun ak yooyu moom noonu la jàpp képp koo xam ne ñi nga xam ne ñoo àtte woo lu xam ne dul yàlla wàccee ñooñu ñooy kàccoor yi ñoo génn topp nangam ak nangam ñooy tooñkat yi mais moom ay yooyu la jàpp ne looloo tax du vote ji mais boo ma waxtaan leen nga fexe ko convaincre ci yeneen façon waaw yeneen sa salaam de pourtant bu muy bëgg waa Ruum di gañi gulibati Ruum fii anna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibu mais loolu noonu mais loolu façon euh, pensée ci kenn la même bu dee ne Persia ay yéefar lañ waa Ruum ñooy wax Saljou Salafé ñoo doon wax ne ñoom Seyna Isa yàlla la pourtant Yonent bi alayhi salaatu salaam romain yi bañ dajee Perse yi moom ñun bëggoon ñu gañe moo doon ñu nga nga jaar moom fu mel noonu ak ñu mel noonu ba keroog nga koy convaincre bu dee convaincre ko alhamdulilah nga xam ne yow def nga li nga war mais nag bul tax nga daal di koy def mukk ne waa ji way borom bi daa la ay nit la koo xam ne ñii ñii dañoo war a génn dëkk bi yow yaa moom dëkk bi fii génn nit ñi waaw waaw du dund en France ba pare ne du ñu voté nangam ak nangam ñii dañoo war a génn dëkk bi yow yaa ko fi indi ba koy génne yaa ko fi indi ba koy génne laa lay laaj mais yenn yi tamit genre fanatisme la quoi voilà gëm nga li ngay gëm fexeel nga convaincre ko boo ko mën wallaahi alhamdu wal minna boo am bi tabaaraka wa taala mi bind jaam yi moo indi alxuraan ngir lan ngir ñu doxe ko est-ce que ñëpp ko doxe am nañu ko doxe moo leen bind fa minhum kaafirun wa minhum am na ci yéen ñoo ba yéefir leen xam ne gëm nañ Yàlla borom bi moom moom moom yow nag nga bëgg yow yow sa bi nga am bi ngay wax léegi ne ñëpp def ñi nga bëgg mais du demee le temps yaa ngi wax looy vilipender ñeneen ñii di leen gaar waale léegi-léegi sax du gaar waale wax lu leer te ni ñooñu nàngam ak nàngam wala ay wax yu ñagas ci ñoo xam ne yow ñi ngay waxal ñu bari ci ñoom ñu ngi lay déglu xam ah, ñu ngi toog di la déglu moo xam imaam nga moo xam leneen nga buy xutba ajjuma non du yoon c'est pas normal c'est pas comme ça mbir yi di demee waaw après nag ñu ne waa ji mooy wax ko fu dëgg non c'est pas wax ko fu dëgg waaw loolu du wax ko fu dëgg kooku mooy li mu jàpp la jàpp bëgg cee euh, euh, taxaj ñépp alors que mbir mi du demee noonu waaw mbir mi du demee voilà waaw divergence yi daa yàgg am ci lislaam waaw après ngay fexe di lay sa wax yooyu lay yoo xam ne di ñëw ci dundu yeneen saa saxaaba yi di wax wax yu tegginawul comme si wax yi nga xamante ni mooy saxaaba yi ñu xam moom ñooy ñi gën góorgóorlu ñeneen ñi nga xam ne xamuñu leen euh, kenn am na ñoo xam ne kenn tudd leen parce ñoom doonu ñoon def dara kazabta kazabta da ngay nar amul benn saxaaba bu yonent bi alayhi boo xam ne defuloon dara masula am waaw dani nag borom bay def ñii seen tur feeñ ñii seen tur feeñul kenn ci ñoom sa tur feeñ taxula woon a borom bi nag mooy seet ku ko soob mu feeñal la ku ko soob mu bañ laa feeñal ñoom li leen yoroon mooy seen borom mais pas ëllëg lan lañ mooy tudd ak histoire retiendra faalewuñu woon l'histoire li ñuy retiendre lan mooy rida rahman fan lañ koy amee jeex na wa rida rasulihi te mooy rida rasulihi sallallahu alayhi wa sallam kon nag nañu def attention waaw yenn yi c'est pas ki gën a ak ki nga xam ne tout le temps mu ngi wax la même chose ci même chose que loolu mooy wane ne moom mooy ci porter la cause mbir moomu ñeneen ñi nag porter wuñ dara ñu leen di xas ak lu nekk loolu jaaduwul. wal iyaazu billah yal nañu boroom bi daal di leeral suñu xol yi ci sunnaay yonent bi alayhi salaam yonent saa salaam nga foog ne injustice doon waxam yow Makka gii nii Hudaybiya keroog fee ci biti Makka fee bi bi bi ñuy def accord yi Suhayl mais am na jullit ñoo xam ne dañ la a jàppoon fii biir Makka def leen ay prisonniers doom ji Abu Jandal keroog bi yeneen saa salaam di def accords yi ak doom ji ak baayam di soo lum na am la jóge Makka daal di watatu diroo ko ak ay ay ay ay ay feeram yuñ ko ay chaînes yuñ ko takk ba ñëw sànnee ko ci yonent bi alayhi salaatu salaam fekk ko Hudaybiya baayam a ngi taxaw baayam na yonent saa salaam kii laay njëkk a doxal accords yi ci yow mooy wax nañ la accords yi man maay wax ngeen naan wi képp koo xam ne jóge na ci yéen ñëw ci ñun duñ leen ko delloo te ñun ku jóge ci ñun Quraysh ñëw ci yow Muhammad dañu koy delloo bi ñu bindee lool rek fa la sa doom jóge ni li daal di agsi ak ay jéngam ay cheenam sànneeku ci yonent bi alei saa bàyyi ji di Suhayl ibn Amr xoolul ne sama doom laa mu ne yonent saa salam kii laay njëkk a doxal accord yi mooy danga ma koy delloo waaw def nay effort ba daw si ba ëgg si ci yéen waaye da nga ma koy delloo ñu yóbbuwaat ko màkk màkk te bu yóbbuwaat ko màkk mooy lan mooy ah yow fugitif nga woon <laughs> imagine prisonnier boo xam ne gaa yi dañ koo jàpp mu rëcc ba ñeen di waat ko kooku nga foog ne dañ traitement ban traitement surtout euh, ci si Quraysh quoi ci biir yéeféer yi yow nga nekk jullit kooku mënoon nañ ko dóor ba rey ko sax ndax loolu mais yeneen saa salaam ñaan baay ji ne ko ah la xoolal mu ngi nii door ak affaire ma kii rek abu jandal mii di sa doom ji may ma ko bàyyil ma ko sooy le ne ko gis nga boo ma ko delloowul dootuma def ak yow benn accord ah yeneen saa salaam xam ne lii mu ne ah waa kon baax na kon jëlal ñu leen ko waa Makka ñu koy dugal yeneen saa salaam ah waaye accord yi loolu la wax da foog ne loolu meexoon na yeneen saa salaam est-ce saxaaba yi doon yuuxu di wax ca kaw te tamit loolu la mooy dañu mer ngir yàlla xam nañ ne ab jullit mu jógee fii ba aski tamit ñu delloowaat ko di ñu ko nuru mbugal te moom daal daal di tuut quoi kon tay mu dee. wala yonent saa wax wax wax mu ne leen waaw ah loolu la accord yi wax nañ dellu rek maanaam borom bi tabaaraka wa taala dina leen defal maxraja issu lu ñuy lu leen di teggi lu mu leen di buntu bu mu leen di jaarale bañ teggi ba lii teggeeku ci ñoom jullit ñépp mer teroo keroog amoon yooyu lépp lépp lépp yeneen saa san loolu lañ mooy teey c'est pas ki dàq yuuxu waaw moom moom moo am dëgg déedéet waaw tuuti la ci yàlla teg bi loolu weesoo gars yi commencé di jóge foofu di ñëw biñ ñëwee nag ñu xam ne ah yeneen saa san accord yi na dañ leen di delloo ñu ne grawul dañuy nekk zone tampon entre Médina ak Makka taxaw fa waaye bépp caravane Makka bu fa jaar dinañ ko kat foo xam ne yeneen saa salam bu autorité bi waa Màkk ci boppam ñoo mujj ne yaa yeneen saa saam sa ñooñu moom accords yi de daa waxoon nañ leen di jël si na ngeen leen ñu delloo waaye comme que ñu ngi ñuy defal yii musiba xam nañ ne yoroo ko yoroo leen ñoom ñu nga feneen ne ci àll bañ nekk ñun suñu caravane yi benn doomu fa ak ci jàmm léegi man ngeen leen a woo ñu jël xoolal loolu buntu bi mu indi te yeneen saa saam moo doon santeere di dalal ñee di mer ñooñu luy nangam waaye fu dugg gi mujj féete bi mu feeñee feeñee. ñu xam ne alxikmatu mooy li yeneen saa salaam mi nga xamante ne moom jaamub yàlla la te du ko mooy mukk te li mu ko digal kese lay def looloo yoon mais pas ay ki dàq yuuxoog tous les jours mu wax la même chose ñu ne voilà moom moo dëgg déedéet mel ni beneen problème amatul ci àddina bi fi ngay dund dund bi dëkk bi ngay dund amul jullit ñi amul benn problème lu dul benn problème boobu kese yeneen saa salaam nga foog ne ba mu demee Medina loolu rek la doon waxtaane ah delloo ñoom Abu Jandal ak prisonniers yi ñu di leen buggal nga xam ne yoneen saa salaam tous les xutba entre bi bu nekk day ñëw taxaw walla ñoom abu jandal waa Quraysh allahumma an Quraysh nangam ak nangam déedéet du loolu la doon nekkee ah kon nag il faut euh, ñi xamul nag xamuñu waaw naan waaw moom mooy nii wu dëgg dëgg moom moom moom dëgg rek waaw moom daanaka mosquée yi nangam nangam mooy sawaay tee ngaa bañ a tuumaal sa mbokki jullit yeneen imaam yi ñu commencé leen di leen tuumaal di am ci ñoom njort yu ñaaw parce que waxuñ wax wal iyaadu billah aslahana allahu amin kon eh, al imam al hafiz ibn hajar rahimahullah mu ne kon mooy eh, li nga xam ne mooy eh, <laughs> ndax li anna qitaal al mu'mini faatu ab ab way ngëw yàlla min sha'nil kufaar loolu mbiru yéeféer yi la min sha'nil kaafir mbiru yéeféer bi mais wax naa la mooy ban façon jullit <laughs> jullit boo xam ne mu ngi tegu ci yoon mu ne waqiila am nañu ne al muraadu huna al kufru lughawi wa hiya taghtiya waaw mu ne am nañu ne boo liñ jublu fii mooy kufru lughawi mooy eh, kéefër gi nga xam ne ci wàllu làkk la te mooy suul jëf li anna haqqal muslimi mooy suul ak nëbb waaw li anna haqqal muslim ala al muslim an yu'inahu wa yansurahu wa yakuffa anhu adaa ñu ne ndax xàqu muslim woy ngëm yàlla bi mu am si mbokk woy ngëm yàlla mooy mu daal di koy dimbali di ko jàppale te di ko fegal lépp loo xam ne ay lor la yu ko nar dal fa lamma qaatalahu bi nga xam ne nit ki nag deful lool far muy xareek moom kaana ka annahu ghataa ala hadha al haqq mu ne mu ngi mel ni àqam boobu mu amoon ci moom da ko muur ba pare def lu contraire waaw mun nag wal awwalaani al yaqin yim njëkk a wax mooy que ne mooy kufrun duuna kufru bële niroo nag yéeféer yi ci côté boobu ak tamit li nga xam ne mooy kufr gi nga xam ne du lu génn ci euh, mooy euh, jëf nga jëfu kéefër daal ak tamit def nga loo xamante ne nii mooy euh, du bi lay génn nag ci l'islam quoi mu ne loolu yu ñoo gën a approprié ci wàllu yi voilà léegi mu ne mooy lan wa awla bil maqsud te moo gën a bi mu ra ci li ñu jublu mooy min da tahdhiri mooy di moytandiku min fi'li dhalika wa zajri anhu bi xilaafi mooy ci euh, moytandiku loo tey jànc nit ki ci façon yu mel noonu di si ñaan nit jullit di xaret moom euh, loolu mu amam solo la quoi euh, am na yeneen wax tamit yoo xam ne imaam al-Haafiz Ibn Hajar rahimahullah daal dina koy indi wallahu taala alam voilà waaw kon mu ngi noonee quoi hmm? xadiis bi xadiis bu am solo la lii lépp day woote ci jàmmoo euh, wi suñu boroom ne innamal mu'minuuna ixwa fa aslihu bayna axawaykum dëgg-dëgg way ngëm yàlla yi ñoom ñooy ay mbokk yéwénal leen seen diggante mbokk yi yéwénal ak ŋàññ mënula nekk yéwénal ak xareeg nit ñi mënula nekk yéwénal kon nag loolu xadiis bi xadiis bu màgg la euh, di euh, wane xormaa jullit ni mu màggee fa borom bi waaw ba nga xam ne charion teg ne képp koo xam ne di ngàññub jullit moom day nekk ak kàccoorte ak génn topp kantaa di xaret moom ci loo xam ne nag du ak kufrun ak xeetu kéefér la sinon moos jullit dinañ xeex ak moom wa in wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma fa ma baghat ihdahuma ala al-ukhra fa qaatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah loolu mënuloon nekk borom bi di lool bu dee ab daan ñaari kuréel ci jullit ñi ñoo xam ne dañoo jàppante di xare waaw kuréel x di xare kuréel y yéen kuréel z bu leen toog yéen ñëpp ngeen day jullit ak ak u ak v ak t ak s ak r ah yéen ngeen toog gi leen seetaan déedéet fa aslihu jóg leen ngeen yëwanal baynahuma seen diggante ngir la paix le salam redevient la norme waaw ah, ñu mën a ci jàmm léegi nag bu ngeen demee di ko def kenn ci ñoom beew ne moom dara du arrêté mu ne bu boobaa nag xaarale nag ki nga xam ne moo beew kon xaar te ñoo ñuy julli lañ xattaa ba carata fi ala ñuy dellu ila laa ci mbiru yàlla mooy li yàlla bëgg ci diggantey julli ñu nekk ci jàmm tey bëggalante jàmm tey ëmbalante jàmm tey doxalante jàmm waaw kon ñooñu pourtant dane bu ñu bañee xarale nag ñoom kon xare julli dina mën a nekk waaye loolu mooy xàq la ndax borom moo ne bu dee dañoo bañ siisu ci liñ nekk entêté yéen ñëpp daj boole leen nag seen doole force leen ci dëgg waaw mais lii mooy bi gayri xaq la yoneen sa sam bi wax si baabul muslimi bi gayri la xaq mooy moo moomi nekk ci suuf fusuuq loolu mooy ak kàccoorte wa qitaaluhu kufrun ci loo xam ne tamit xarek moom ci loo xam ne du xaq sinon bu dee xaq la comme li aaya bi wax loolu moom bal lum ñuy digal la sax lu ñu ashari di digal wallahu taala alam kon nag ñu yem nii